fa yaqulu alimamu alxafidu alxujjatu alalam abu zakariya yaxya bnu sharaf annawawiyu addimashqiyu shafiiyu rahimahu llahu taala fi kitaabihi riyadu salihin min kalaami sayyidi almursalin alayhi wa alayhim afdalu salaati wassalaam fi lbaabi raabi'i wa salaasiin wa an abdillahi bni zam'ata radiyallahu ta'aala anhu annahu sami'a annabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaxtub wa dhakara annaaqata walladhii aqarahaa faqaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam إذ انبعث أشقاها انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه ثم ذكر النساء فوعد فيهن فقال يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد fala'allahu yudaaji'uhaa min aaxiri yawmihi summa wa'azahum fii dahikihim min ad-darta wa qaala lima yadhaku ahadukum mimmaa yaf'al muttafaqun alayhi wal 'aarim bil-'ayni al-muhmalati war-raa' huwa ash-shariiru al-mufsid wa qawluhum ba'th ay qaama bi sur'a kon al imaam al haafid an-Nawawi rahimahullahu ta'ala suñu bunt bu bees bi ñu ubbi woon ci jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna muy wax ci ndénkaane jigi gi boroom bi yonent bi alayhi salaatu salaam ci wàllu lu ci wàllu soxna yi jigéen ñi kon nag mu ne gisoon nañu ci jotaay bi ñu génn duggoon nañ ci wàllu xadiis yi xadiis bi ñu gisoon moo doon xadiis deux cent soixante-treize ñaar mu nekkoon xadiisu Seydina wa Mawlana Abu Hurayra radiyallahu anhu nu ne yonent mi alayhi salaatu salaam nee na bin-nisaa'i xayran fa inna al min dilaa gisoon nañu xadiis boobu walillahi alhamdu wal ñu war a gis hadith deux cent soixante-quatorze mu ne waan Abdillah ibn Zama ñaar téeméer ak juróom ñaar fukk ak ñeent mu ne hadith bi mu koy jële ci Abdallah ibn Zama dinañ ci ñëw ci moom nii insha allah tuuti radiyallahu anhu sahaaba bi yonent bi la woon alayhi salatu wasalaam sahaaba yi la woon annahu ko ne moom de a dégg na annabiyya yonent bi sallallahu alayhi wa sallama yaxtubu muy sermone di def benn xutba di xutba wa zakara mu daal di tudd gëléem ga gan gëléem gëléem ga muy wax dina ko wax léegi walladi aqaraha tudd gëléem ga ci biir xutba bi waaye tudd ka nga xamante ne nii moo cor gëléem ga fa qaala rasulullah ba ko yonente bi alayhi salaam tuddee nag mu wax mooy loolu mu leen di wax ci biir xutba bi mu ciy sukkandiku moom waxam rek sukk euh, sukkandukaay la waaye muy leerale waxam jooju tamit di leen junj fi nga xam ne foofu la ko borom bi tabaaraka wa taala ci alquran mu ne idim baasa ashqa euh, idim baasa imaamu Nawawi suuf wa qawluhum baas ay mu ne wax ji nga dégg ci alquran yonent mu ne in baasa mooy xaama jóg na bi sura ci lu gaaw dafa gaaw dem def ko waaw muy nettali mbir moom dinañ ci ñëw insha allah idin baasa keroog bi nga xam ne ci la jóg jóg bu gaaw ashqaha ka nga xam ne moo gën a texe di ca dëkk ba daal di cor gëléem ga waaw mu ne in baasa mu léegi nag muy wax waa waajooju mooy kan di melale nan la meloon waaja coroon gëléemuk Seydina Salih ja waaw mooy zakaru naaka mooy naaqatu Salih mooy naagaat Seydina alayhi salaatu wassalaam dinañ ci ñëw euh, ba ko ay ñoñam laajoon mu ne in ba'sa laha waaw mooy in ba'sa bi man ne bi ci aaya bi ak bii yëpp mooy in ba'sa ay qaama bi sur'a mooy jóg na ngir dem def lu ñaaw ci gëléem gi rajulun ñeel ko rajulun benn góor azizun boo xam ne ku tedd la woon ci ay ñoñam aarimun waaye ku boni jikko moo tax al imam an mu ne al aarimu bil ayn al muhmala bul wax xaarim de non ah boo xam ne amul tomb la ayn bi nga xam ne amul tomb war raa ak raa bul zi bul za di azim déedéet bul wax xaazim bul wax raa bi nga xamante ne raa la amul tomb mu ne huwa lool nag ash-sharirul mufsid mooy ki nga xam ne dafa ñaawi jikko mën a yàq ak mën a yàq ba pare ñaawi jikko waaw moom moom moom biiram dara na ci lu baax mu ne nag yoretmay sa saam ne waa ji nag noonu la meloon rajulun azizun ku ku tedd la cay ñoñam waaye aarimun ku yées ay jikko la woon mani'un ku nekk ku ñu ku ñu ku ñu ku ñu aar la ci ay ñoñam mooy kilifa la fa de bii mu boo demoon bëggoon a bëggoon ko def lu ñaaw ay ñoñam ñooy jóg ah, xeexal ko daal di koy aar waaw fii rahtihi ca mbooloo ma nga xam ne moom la bokku ca ca xeet wa waaw moo jóg ci waa kër Seydina Salih waa Samud waa ju mel nii la nii la nii la lii moo doon ay jikkoom nii moo doon ay melokaanam léegi nag wax na lool ba pare ci biir xutba bi lii lépp ci xutbaab yonent bi alayhi salaam su ma ginnaaw gi zakara nisa yonent bi alayhi salaam ci biir xutba bi mu tudd jigéen ñi fa wa'aza fiihinna mooy mu waar nit ñi ci mbiru jigéen ñi ci seen xaq ak yooyu ni ñu leen war a yore waaw waar ci nit ñi ah ñi nga xamante ne nii moom la jëkkër yéeg ñooñu war a nekkeek ñoom ci njekk mu ne fa xaala léegi nag muy eh, sermoné gaay di leen wax nag ci di leen mettre en garde ci lu mel nii ñu koy def waaw ndax ñàkkul ne da cay dégg ay te loolu am na voilà fa qaala mu ne yaamidu ahadukum waaw naka la kenn ci yéen di jubloo dem ahadukum kenn ci yéen ah fa yajlidu muy dóor imraatahu di ko dóor daldal abdi comme ni nga xamante ne lool ngeen miina di ko dóori jaam yi ah tekkiwul mu ko ko ne jaam yi nañ leen di dóor na noonu déedéet daa bëgg a wax ne lii la fekk waa waa Makka di def mooy jaam yi moom dañ leen buñ leen di dóor moom dañ leen di ndulli bu baax waaw di jo da ne ah sama marchandise ba maa ko moom lu ma neex laa caa def waaw yonent baay saa saa waxu leen ne loolu mooy dee leen continuer mooy naka ngeen di dóore ah mu ne naka lay lay lay lay lay lay jubloo jëm kenn ci yéen ah fa yajlidu muy dóor ahadu am imraatahu soxnaam jaldal abdi comme ni nga xam ne noon ngeen di dóore jaam jaam yi fa la'allahu amaana ci yudaaji'uha min aaxiri yawmi balaa ngoon balaa euh, bés euh, bés bee jeex mu bëgg a moom bëgg a moom noonu la ko nit na ko nit summa ginnaaw bi mu waxee ci wàllu jigéen ñi ñoon wa'adahum mu waaraat leen ba léegi fii dahikihim min ad-darta waaw ci li nga xamante ni moom lañuy ñuy reetaan ci wàllu ad-darta mooy ngelawal waaw lu mu ne leen loolu lu ngeen ci ree mooy bu nit ngelawalee lan ngeen di taxaw di reetaan ak kii wa kii di ci présenté ak tamit di ci ree ah waqaala mu ne yonent bi saa saa li ma yadhaku ana lan moo tax muy reetaan ahadukum ah kenn ci yéen mimma yafal ci loo xam ne da koy def waaw waaw les flatulences la ko tubaab yi tudde mooy mooy mooy ngalawal yi waaw mu ne loolu noonu lanaka la nit bi reetaane ci loo xamante ne moom ci boppam da koy def waaw kenn ci yéen mu ne xadiis bii nag muttafaqun alay mooy laaju inkaar la mooy laaj boo xam ne mooy ñaawluwul li nga xam ne mooy reetaan gin ciy reetaan mu ne muttafaqun alayhi hadis bii daal imaamul Buxaari ak imaam Muslim rahmatullahi alayhi ma solo nañ ko kon hadis bii al imaamu al Buxaari ak al imaamu Muslim rahmatullahi alayhi ma bokk nañu ko solo léegi nag kanta al wal bi bil ayni al muhmala war raa ak imbaasa lool gis nañ ko sànq walillahi alhamdu wal minna léegi laaj mooy est-ce que ñoom ñaar dong ñoom kese ñoo ko solo naan la déedéet al imaamu Ahmad seen sëriñ solo na ko na ko noon al imaamu Tirmidhi na ko noon al imaamu Ibnu Maaja rahmatullahi ala al jamii al imaamul Buxaari indi na ko ci bërëb yu bari ah indi na ko ci bërëb yu bari ci ñeenti bërëb indi na ko fa léegi nañ ci jël benn muy kitaabu tafsir waaw suuratu wash-shamsi wa duhaaha ah, foofu noonu ci téere ci Sahih bi indi na ko foofu mu ne haddathana Muusaa ibn Ismaa'il mooy al-Minqari al-Haafiz al-Minqari at-Tabuzaki rahimahullahu ta'aala Abu Salama ah moo doon dàkkantalam al-Basri rahmatullahi alayhi bokk di sëriñ mi gën a mag eh, moom mi di at-Tabuzaki ah al-Haafiz al-Minqari boo déggee na al-Haafiz al-Minqari xamal ne mooy al abu salama euh, euh, rahmatullah alayhi musa ibn ismail mu ne haddathana nettali nañu Wuhayb muy Wuhayb ibn Khalid ibn Ajlan al-Bahiluyu Abu Bakr mawlahum al-Karabisi moom it Basri la woon sahibul Karabis rahmatullahi alayhi qala haddathana Hisham ah mu ne ki ñu nettali mooy Hisham di Hisham ibn Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam Abul Munzir radiyallahu ta'ala anhu an abihi moo ko jëlee ci baayam di Hisham wax nañ la ibn Urwa kon Urwa ibn Zubayr hmm, ibn al-Awwam radiyallahu anhuma annahu kaana moom de akhbarahu Abdullah ibn Zam'a Abdullah ibn Zam'a Sey eh, Seyna Urwa mu ne Abdallah ibn Zam'a de moo ko nettali annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaxtub wa dhakara an-naaqata walladhii aqara فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ انبعث أشقاها انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه مثل أبي زمعة وذكر النساء فقال يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه summa wa'adahum fi dahikihim min ad-darfa wa qaala lima yadhaku ahadukum mimma yaf'al ah léegi noonu la ko indi après teg na ci leneen ne wa qaala abu mu'aawiya haddathanaa hishaam an abiihi an abdillah ibn zam'a qaala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam mithlu abi zam'a ammi zubayr ibn al-awwaam nii la ko al imaam al xaafiz al buxaari yu ëndee fii naka muslim rahmatullah moom benn place kese la ko ëndi mu ngi ko ëndi ci kitaabu al naimiha wa ahliha baabun annaaru yadxuluha al jabbaaruun hmm? abu bakr ibn abi shayba ah abdallah muhammad ibn abi shayba ibn usmaan eh, eh, ibrahim ibn usmaan ah. al-Wasitiyu al-asl al-Kufiyu rahimahullahu ta'ala wa Abu Kurayb ak Muhammad ibn al-Ala ibn Kurayb al-Hamdani mooy Abu Kurayb al-Kufi moom it Kufa la woon bokk ci sëriñu waa kutubu sitta qaala ñoom ñaar ñëpp nee nañu ñama ñaari sëriñ yi man Imam Muslim nee nañu haddathana ibn Numayr ñu ne ki ñu nettali mooy ibn Numayr Abdallah ibn Numayr ibn Abdillah Abu Hisham moom it al-Kufi rahmatullah alayhi al-Hamadani rahmatullah alayhi an Hisham ibn Urwa moo ko jëlee Hisham ibn Urwa gis nañ ko sax an abi mu jëlee ko ci baab gis nañ ko sax an Abdullah ibn Zam'a mu jëlee ci Abdullah ibn Zam'a muy Abdullah ibn Zam'a ibn al-Aswad ibn al-Muttalib ibn Asad ibn Abd al-Uzza ibn Qusay al-Qurashi al-Asadi rahimahullah radiyallahu ta'ala anhu qaala mu ne xataba rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa zakara an-naaqa wa zakara alladhi aqaraha fa qaala in ba'atha asqaaha in ba'atha biha rajulun 'aziizun 'aarimun mani'un fii rahtihi mithlu abi zam'a mithlu abi zam'a léegi mu daal di siy teg thumma zakara an-nisaa fa wa'ada fa wa'ada fiihinna thumma qaala ilaa ma ilaa ma yajlidu ahadukum imra'atahu fi riwayat abi bakr jald al ama wa fi riwayat abi kurayb jald al abd wa la'allahu yudaaji'uha min aaxiri yawmihi thumma wa'adahum fi dahikihim min ad-dartati fa qaala ilaa ma yadhaku ahadukum mimma yaf'al kon xadis baa ngi nii nii nii la ko al imaamu muslim solo kon nii la ñëwee ci saxiixayn léegi daa am lu ñu waroon a ñëw léegi nag ñu war a ñëw ci njàngat yi waaye balaa loolu mooy Ibn Zam'a mi Abdallah Ibn Zam'a mi mooy kan. waaw xam nga ne ne waan Abdullah ibn Zama jëlee na ci Seydina Abdullah ibn Zama saxaaba yonent bi alayhi salaatu euh, lii nii dafa am ñoo xam ne dufra euh, dañu def erreur euh, bi nga xam ne ci la ñuy Abdullah ibn Zama même ci siira bi mason nañu def taxaw seetlu bi mooy leeral mbir mii ngir bañ a juum comme ni nga xam ne ñu bari sax dañ ciy juum ne moom mii Abdallah ibn Zama xam nga Zama da ngay dégg Zama Zama ñoom ñu ne euh, axu Sawda ummul mu'minin frère yaay Sawda la di nday jullit ñi Sawda bint Zama mais du loolu de loolu njuumte la waaw loolu moom njuumte la waaw parce que ñoom ñaar bokkuñu Zama yi bokkuñu <laughs> loolu mooy affaire bi waaw Zama yi bokkuñu kii mooy abdallah dégg nga ne ibn zama ibn al aswad ibn al muttalib ibn asad yaay sawda nag da dul lii yaay sawda euh, kii al aswad bii nii bokkul ak parce que yaay sawda euh, sawda bint zama ibn qays voilà ibn qays ibn abd shams ibn abd wudd voilà <laughs> xam nga ñaar lañ bokkuñ yaay zama zamaatu bint non sawdatu yaay yaay yaay yaay sawda ma naan sawda soxnaa yonent bi alayhi salaatu salaam hmm? bi juste bi mu bi yaay Xadiija génne àddina moom mii la nekkaloon moom la dencoon léegi nag est ce que mook Sayyidatu Aysa ci njëkk a denc loolu la waaye li leer daal mooy yonent bi bu dee ne tamit a takk mooy sëy siwul woon jamono ji muy eh, ne eh, Sayyidatu eh, Sawda mii radiyallahu moom la dencoon nekkoon ak moom te jamono yooyu Sayyidatu Aisha sëy siwul bu dee ñi jàpp ne takkoon nañ ko jamono jooju juste après Sayyidatu Khadija radiyallahu anha moom nii la Sawda yaay Sawda moom la yonent bi saa saam dencoon moom Sawda la di doomi ku ñu naan Zam'a Zam'a boobu di doomi ku ñu naan Qays Qays boobu di doomi ku ñu naan Abdallah Abdallah boobu di doomi ki nga xam ne mooy Abdu Wudd <laughs> est kon bokk nañu déggal kii alors que euh, euh, Zam'a mii nii mooy abdallah bi baayam di sama ibnul aswad la ibnul muta ibnul mutalib ibn asad ibn abdul uzza ibn qusay mbokk sayyidatu xadija la ak sayyidatu zubayr ibn al awam nii nii doom ji urwa ak hisham nii baayam hisham ibn urwa ibn zubayr ñoom ay mbokk la ñoom abdallah ibn zam'a bi zam'a boobu alors que mbokk la zam'a bi loolu am solo la waaw xam nga <laughs> waaw mooy du frère am de Abdallah ibn Zam'ami du frère yaay Sawda déedéet yaay Sawda am na frère bu tudd Abdu Abdu bu ci dugal laa amul laa Abdu ibn Zam'a ci xew-xewu al waladu lil firaash wa lil hajar waxoon nañ ko fan yee o ay Aisha muy sahihayn foofu noonu yaay Sawda mi Abdu ibn Zam'a foofu bi nga xam ne ci la Sayyidina Sa'd ibn Abi Waqqas su doon nañ ko fi bi ñu naan Maliki yi rahmatullah dañu mooy keroog bi al imaam al-Hafiz Ibn Hajar <laughs> way way dinaa la fi laaj yow booboo bu lay laaj de mais nag dinaa la laajub laaj waaw bu soobee sunu borom mooy <laughs> damaa commencé yàq affaire yi <laughs> damaa yàq damay yàq affaire yi bii al imaam al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah naan Maliki yi rahmatullah alayhim dañoo ne <laughs> dañoo sukkandekoo ci xadiis ban xadiis lañ gisoon muy wax lool ah bi nga xam ne ci la mooy jurëy arrahibu mooy xadiis bi nga xamante ne moo jeexaloon buntu ba la ñu génnoon muy buntu 32 garab numéro 32 xadiis numéro cinq deux cent cinquante neuf bi yonente bi alei saat salaam si muy xadiis seen Abu Hurayra mu ne lam yatakallam fil mahdi illa thalatha waxul ci berso lu dul ñetti ñetti nit boobu Jurayj ar-Rahibu bi nga xam ne ci la ko gaa jàpp ne ko yaa yow yow way ma yow yaa jaar ci ndaw si féer ndaw si jaar ci kawam ko am doom ba pare ah jaxasoog moom njaaloog moom mu am doom ñu ñëw di la duma nii nga naan euh, lu xew yaa gis ne tay li nga dem naan na maasaanu ko ñu ne ko way nga way dañ njaaloog euh, euh, ndaw see di jaay boppam ngay faire l'innocent ah di jaay da yëgoo li xew mu ne leen ana doom ana xale bi ngeen ne maa ko jur bi mu jullee ba pare mu ne xale bi yaa gulaamu man abuk yow yow yow yow ngone liir bi kan mooy sa baay gis nga li ñuy gis lool seen al imaam al haafid na xajar rahimahullah mu ne woon maaliki yi rahmatullah dañoo jàpp ne ci lii mooy wane ne nit bu ëmbalee benn jigéen waaw mooy mu jaar fa ba waa ndaw si jur doom te jaarul ci yoon mooy jaarul ci mariage waaw li wolof yi naan moo ko tooñ <laughs> ay waroon wax mooy tooñante nañ bu dee ne ku ñu siif lu ku ñu moom kenn tooñu ko mooy tooñante nañ rek tooñ seen borom ni nga xam ne moo leen ko xaraamaloon mu njëkk léegi ñoom ñu ne le que ba pare euh, suñu borom wax loo xale bi bi mu ne ko man abu ko mu ne ko abi mooy ar fulaaninu yi diw mi nga xam ne mooy sàmmkat bi ñu ne loolu nag dalil la bu réeréy buy wane ne kon nit ki bu dee daa e, jaar ci benn femme sëyëg moom ta daganu ko ba femme boobu am doom ji jigéen doom ji jigéen jooj day xaraam waajoo ju ñëw takk ko même bu nee ne l'islam reconnaître parentalité boobu lien de parentalité boobu mooy e, Euh, lii dox diggante nit ak ka mu jur loolu moom l'islam reconnaître ko waaw bi ñuy wax loolu waxoon nañ la mooy ne loolu mooy mooy doomam ndax deret ji mu ngi fi ba léegi waaye l'islam droit ca waroon a am yëpp da koy xaj waaj waaw léegi nag bokk na ci loolu mooy waa ji du man a mujj xale boo jigéen boobu nekk mag moom mu takk ko parce que bon l'islam nee na yow reconnaître kon euh, reconnaître la waaw ndax almaaduma shar'an kalmaaduma hissan comme garaawul kon nag kooku euh, dooneem man na ko takk comme li lim ne loolu bi mu ko waxee mu ne wute Shafi'i yi Shafi'i yi dañu jàpp ne si man na ko takk kay parce que ajnabi yàlla l'islam reconnaître ko te almaadumu shar'an kalmaadumi hissa alhamdulillah li nga xam ne daal turu euh, amul ci sharia reconnaître ko nanguwul ne lii am na alhamdulilah ci la vie réelle boo ñëwee ci dund gi nii day jàpp ne lii amul ñoom nag foofu lañ ko teg maaliki eh, yarhamukillah maaliki rahmatullah alayhi wax leneen ne dina non léegi nag bi ñuy wax loolu tuddoon nañ fii ñu ne léegi nga ne leen mais lan moo tax nag miraas comme que nee nga eh, lien bi mu ngi fi ba léegi waaw yéen maaliki rahmatullah alayhi mooy ne waa ji dëgg la l'islam reconnaître ne moo jur xale bële mais bu dee leer na ne moo ko jur ci yeneen domaine comme ay testadeen ak leneen lu leer luy wane ne moo fa jaar ah bu boobaa kooku de toute façon avec ça loolu duñu ko du du l'islam da koy tere mu sëyeeg kooku parce que loolu mu ngi waxoon nañ la bi ñuy wax loolu ka léegi nga ne ko mais miraas nag lu tax kon mënuñoo miraasante ñu ne parce que beneen texte moo ñëw texte boobu nag nañ ko boo fàttale ko ne mooy hadith sayyidatu sayyidatu Aisha radiyallahu anha nekk sahihayn di wax nettali Abd ibn Zam'a ak sayyidina Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhuma bi nga xam ne sayyidina Sa'd ibn Abi Waqqas fa lañ ubbi Makka mu dem ci benn jigéen boo xam ne jaamu Zam'a la woon muy Zam'a ibn Qays ibn Abd Shams ibn Abd Wudd bu ko jaawale Zam'a bi ah bokkul ak Zam'a bi Zam'a bi dinañ ci ñëw léegi waaw boo woo tay moom ci lii rek la ñuy ne après ñu door a ñëw ci hadith yi parce que lii dafa am solo fay bul jàpp ne non on avance non on avance pas parce que nan ngay jaawalee ay sax ay ay nit ba pare jàpp ne c'est comme ça te am na ñoo xam ne ay jàmbaar lañu ñoo xam ne dañuy def erreur bi te lool al imaamul xaafis ibn Hajar leeral na ko ci al Fath di mettre en garde ci affaire boobu ne bokkuñu de waaw kii nii <laughs> bokkul <laughs> waaw am na ñoo xam ne sax dañuy def lu am solo ci. Sahih Imaamul Bukhari ak Fathul Bari waaye ci boppam ñoom ñu def même erreur bi kii nii Abdallah ibn Zam'abi ba pare wax nañ santam lépp ba mu jeex ci ay waasoom Abdallah ah, ibn Zam'abi ba pare ne moom mooy ibn aswad Abdallah ibn aswad ba pare ñoom ñu ne moom mooy frère yaay Sawda alors que yaay Sawda c'est Sawda bint Zam'a ibn Qays voilà mooy bokkuñu léegi kii asad la alors que kee bokkul ci bokkul ci asad yi ci waa asad euh, léegi waxoon nañ la foofu ne la euh, Seydina Sa'd ibn euh, Abi Waqqas dane moom Utba frère bu yées bi moo ne koon boo demee Makka boo ñëwee Makka bu yàlla defee ngeen ñëw Makka am naa fa doom te doom ja ku ko ku ko jur mooy jaam bu jigéen ba nga xam ne Zam'a di bàyyi Sayyidatu Sayyidatu Sawda moom doom jooju jaamam boobu boo demee doom jamu yor man maay bàyyi nang ko nangu fekk moom alku na moom fekk na mu alku quoi léegi say naa Sa'd ibn Abi Waqqas ñëw bi ubbee Makka mu ñëw ne day jël doom ji waaw ñëw ci ndaw si ne doom ji sama doomu frère la moo ma ko waxoon Abdu ibn Zam'a frère Sayyid Sayyidatu Sawda nag jóg muy Abdu Abdallah de bu ci yokku la am nañu ko ci yokku comme ni ko imaam al-Hafiz leeralee tamit ci Al la du Abdallah Abdu ibnu Zam'a la Abdu ibnu Zam'a voilà kooku mooy frère yaay Sawda waaw mu jóg ne mukk kii di sama kii euh, moo moom moo moom jaam bi moo moomoon jur doom sama lalu baay la léegi yow nga bëgg nan nga mën a ñëw de réclamer yow Sa'd ibn Abi Waqqas doom joo xam ne sama jaamu baay ko moo ko jur ba yonent bi sallallahu jël xale bi xool gis ni ki mu nirool dëgg dëgg dëgg mooy Utba mooy frère u Seydina bi ibn Abi waaye nag comme que nag mbir mi moom ci légal jaarul ci légalité mooy daa bëtt mbaar quoi dafa bëtt mbaar dem sëy ak jaabu bu jigéenu koo xamante ne nii mooy Zama ibn Qays léegi nag yonent bay saa saam ne waaye lool ci légalité la ñuy àtte moo tax mu ne ko alwaladu mu ne ko mu mu mun àtte kii bi ne ko alwaladu lak waaw mu gis ne kee la waaye mu ne koy alwaladu laka ya abdu waxtajibi anha ya anhu ya sawda waaw alwaladu lilfirash wa lilaahiri lxayaar voilà <laughs> ci la waxoon wax ju siiw jooju nga xam ne moo rek lu bari ci wàllu miraas ci wàllu doomu urzu wala doomu njaaloo kon waaw way waaw doomu urzu waaw xam <laughs> xamoo te xamoo mooy doomu njaaloo rek hors xam nga hors mooy koo xam ne moom moom ci ci ginnaaw jeu moom joué wul fa ñu waroon a joué moom ca midi la nekk di joué waaw xam nga kooku waaw euh, mooy du am dara quoi waaw day sonn rek coono daal dina ko am waaye bépp résultat fii mu ne boo xam ne. war na koo am ba mu sonnee ba ne dugal na bii du du tekki dara parce que wu orge la ne doomu orge nag loolu <laughs> loolu wala liñ nee gone dañ doon wax loolu doomu orge te loolu bon dañoo fekk gars yi di ko wax j'espère que terme la bu des ba léegi bu desul rek doomu njaaloo moom xam ngeen ko quoi voilà waaw mooy enfant boo xam ne il est né au mariage hors mariage wala une enfant qui est née hors mariage wala une enfant qui est hors mariage nga xam ne ña ko jur takkante wuñ dañoo daje kese wala boog yu mel noonu léegi ci la kon yonent bay saa saam waxe woon lool alwaladu doom daal lil firaas yi la la ko moom mooy ci légalité koo takk wala sa jàmbu jigéen boo am nga joteeg moom mu am doom loolooy tax nga nekk parentalité yooyu yëpp tuteroa geeg yooyu yëpp nga am ko waaye bu dul loolu lay dox diggante ñaan jurante bu dul loolu rek que ñëw moom njaaloo ba pare naan day réclamer naan kii sama sama doom la ay xeer kese lay am mooy doom tous dañ koy logal ay xeer ba ba gémmiñ gi fees del ñu ne ko jàllal voilà moom doom am dara léegi loolu bi ñuy tudd loolu lañ tuddoon Abdu Abdu am na waaye bu ci yokku Allah boo ci yokkee Allah rek Abdu bi ngay Abdallah ibn Zama ibn al Aswad léegi loolu bu leere léegi al Aswad bii nii al Aswad bii bokk na ci ñi ginoon a kàccoore am Abdallah bii bàyyam bàyyam bàyyam bi Zama mais Zama Zama fee lañ ko faat Badar waaw gis nga ne ci waa waa waa waa bokkoon na gis nga euh, bàyyam euh, xam nga Abdullah ibn Zama ibn al-Aswad gis nga al-Aswad moom bokk na ci kàccoor a mag a noonu a Sayyid Malik alayhi ridwaanul Malik ba muy wax ci ashaddu durran mais ñoom ñii la doon tudd bokk na ci na ashaddu durran min al abu lahabi wal aswadaani waliidun haarisun bihimi wal aswadaani ñaari aswad la woon waaw aswad ibn abdi yaghuus bi al euh, di bàyyi ki nga xam ne mooy zama moom mii la ku gaaw la woon ay tojaange dëgg dëgg dëgg la doon def noonu yonent bi alayhi salaam mais ak doom ji ah bul doom ji ah doom ji muy Zamaa noonu la meloon allah allah <laughs> moo tax keroog lañ leen yónnee yawmal qiyaam waaw Badar wallahi Badar lañ ko rey moom ah kii Zamaa nii Zamaa mi nga xamante ne nii mooy doomu al aswad ibnul muttalib waaw xam nga al aswad pour leeral la moo tax ma ne boo mayul ci lii rek la ne <laughs> al aswad kon ci al wal aswadaani kenn ki moom la te bokk na ci ponkalu Quraysh yi nga xam ne avant loolu ñoom ñoo ñëwoon naan dañuy proposer yonent bi alayhi salaam am mbir moom ak ñoom Utba façon yooyu ngir mu jaamu seen yàlla yi am jamono ñoom ñu jaamu euh, yàlla am di muy woote jamono ba suñu boroom wàcce qul ya ayyuhal kaafiruun laa a'budu ma ta'budun wala antum aabiduuna maa a'budu wa laa ana aabidun maa abadtum wa laa antum aabiduuna maa a'budu lakum diinukum wa liya diin Zam'am yi bokk na ci no al aswad maanaam Zam'am al aswad bokkoon na ci kilifaay Quraysh yi nga xam ne ñoo ñëwoon doon proposer euh, euh, proposition bu yées boobu Yonent bi saa saa euh, gis nga doomam ji parce que dafa amoon ñetti doom waaw muy Zam'a kenn ci sëtëm la en fait ñaari doom nañu woon kenn ci sëtëm la muy Zam'a bi jur Abdallah nii indi hadiis bi nii. muy Zam'a ibn al-Aswad ak Aqil ibn al-Aswad ak al-Harith ibn Zam'a ibn al-Aswad waaw gis Abdallah bi indi hadith bii dafa amoon frère bu tudd al-Harith ñoom ñaar ñëpp ñuy doomu Zam'a Zam'a boobu di doomu aswad mi nga xam ne mooy ibn al-Muttalib mi nga xamante ne nii mooy kàccoor bu mag bi waaw léegi ndax bañ l'islam taxoon na keroog bi Badar xewee. al aswad manul woon a dem moom al aswad ay doomam dem muy Zama ibn aswad ak al Harith ibn Zama waaw ñoom ñépp lañ décimé keroog bañ demee Badar lañ leen rey ghazwatu badrinil kubra fa ñu rey Abu Jahl ñoom fa lañ leen faate loo loo loo mu ngi noonu léegi nag bi nga xamante ne loolu am na al aswad nag bi xare bi amee ba gaa yi xabaar bi dikkal waa Quraysh Quraysh ñetti yu jooy mais nag am ay kilifa yoo xam ne dañoo dajaloo ci ñoom ñu ne bon xool leen benn affaire la il faut être digne même dans la douleur il faut quand même suñu noon bi di Seydina Muhammad wal iyaazu billah <laughs> hein jooy yi waa Quraysh bari di jooy buñ ko jooy ñun bu ñu def loolu waaw ndax bu déggee ne ñu ngay jooyoo suñu néew yi suñu nit ñu faatal loolu du yokk lu dul ñu ñuy reetaan te reetaanu sam noon moom balaa ula sha'ir ba waxoon wa inna shamatata al a'da balaa <laughs> mooy sa noon di la ree loolu moom bokk na ci balaa yu mag yi loolu rek beneenu musiba la musiba dal la bu reetaan loo kontaan loo sam noon ñu ne nag kon bu ñu ko def te rek nañ def ndànk bu ñu njëkkante dem suñu ñenn ñi nga xam ne jot nañ ñu cee jàppal ci ay prisonnier bu ñu përëx bu ñu përëx përëxi di yàkkamti di dem ngir ñu libérer leen noonu nañ def ndànk parce que bu ñu fi demee te yóbbu dajawlawuñ alal ju doy mën nañoo dem Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñoom doonu ñoon wax loolu <laughs> duñu wax Muhammad sallallahu alayhi wa sallam duñu wax Seydina Muhammad ñun ñoo koy wax la tajalu du'a an-nabi baynakum ka du'a ba'dikum ba'da bu leen def ni ngeen di woow yeneen sallallahu alayhi wa sallam seen diggante comme ni ngeen di woowante ah voilà moo tax boo newul Seydina it boo ne Muhammad sallallahu alayhi wa sallam voilà <laughs> waaw Shafi'i yi mën nañ jàpp ne ñoom da ngay wax sal Seydina ji moom <laughs> Shafi'i yi rahmatullahi alayhi <laughs> voilà kon loolu moo tax ci at-tahiyyatu lillahi boo ñëwee di def salaatu ala nabi ñoom ñu naan da nga ciy def sayyidina waaw kon mu ngi doon léegi nag ñu ne bu ñu njàkkamti parce que bu ñu demee te yóbbuñ alal di doy mën nañoo laaj ñu rançon bi li ñuy jote jotee suñu mbokk yi ñu jàppal prisonnier def leen ay ay ay ay jàpp leen il faut ñu fay laaj ñu alal jopp jiñ dajale léegi nag al aswad bon moom moom li moom moom daa ñàngale parce que rey nañ doom ji ñu gënoon a bëgg muy Zama di bàyyi Abdallah nii indi xaris bi <laughs> rey nañ Aqil rey nañ Alxaaris ibn Zama Zama ñu gënoon a bëgg doomam jabe ñu boole ko ci waaw léegi nag moom nag dafa kii woon quoi bëggoon nag jooy doom yi waaye dañ ne woon noonoo noonu ñun bu ñu jooy comme que bu ñu jooy sukk xol bi daw gi xotteeku métti moo ko jàpp ngir bëgg a jooy doom bi léegi benn guddi fekk dafa sëlma xawoon mu daal di dégg am benn jigéen buy jooy waa Quraysh xam nga bu lépp nee tekk surtout euh, loolu bul imaginer suñu réew yi suñu ville yu bari suñu gox yu bari ay ay bruit yi waaw nga xam ne fu ne bruit la gi nga guddi gi boo nee si àll bi ba lépp ne tekk noonu la Makka doon mel lépp ne tekk waaw liñ naan bu suuf sedd mu dégg benn jigéen buy jooy waaw mu wax benn booyam ne ko demal seetal ma kiy jooy noonu ma dégg ko muy jooy lu muy jooy ndax waa Quraysh ñi ne woon bu ñu jooyati parce que loolu kat bu ko Seydina bu ñu jooyati ñu ñu faatle ndax bu ko Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam yëgee dañuy ñaawal te tamit te loolu day nekk lu ñàng quoi te du baax ci ñun léegi nag mu ne demal xool ndax waa Quraysh dañoo far set cette interdiction bi nga xam ne moom la kilifa yi waxante woon seen biir dañ koo dindi ngir léegi ne man nañoo jooy ndax kat musiba gi nag rëy na waa ji ñëw na ko déedéet jooyuñ lool de waaw jooyuñ lool de benn jigéen daal jigéen bi jooy noonu jooyul lool lépp jooyul ñu faatuwaa ah, benn géléemam moo réer mu koy jooy ci la waxe woon euh, baytu yu yu siiwam ya moom al aswad ibnul muttalib kaccoor bu mag bi di bàyyu Euh, ki nga xam ne mooy Zam'a mi jur Abdallah mi andi hadith bi te bokkul ak yaay Sawda bàyyi du Zam'a boobu mu ne atabki an yadilla laha ba'iru wa yamna'uha min an-nawm as-suhud fala tabki ala bakrin walakin ala badrin taqasarat al-judud ala badrin sarati bani husaysin wa makhzumin wa rahti abil walidi wa bakki in bakiti ala aqilin wa bakki harisan asad al-usudi wa bakkihim wala tasami jami'an wa ma li abi hakimatan min nadidi alaa qad saada ba'dahum rijaalun walawlaa yawmu badrin lam yasuudu voilà moo doon wax loolu al aswad kàccoor la woon mais waxkatu lu lu rafet ay ay ay ay ay ay poème yu neex la woon rafet waaw mu ne atab kii an yadilla laha ba'irun léegi nag moo xam ne mu mu def mu sadd ay way ci saas waaw man maa ngi laaj ndax waa Quraysh dañoo permettre jooy seen ñu faatu ñu ba ma jooy Abu Hakim mi sama doom ji di Zamaa ba nekk ab jigéen bu réerle benn jëleem la waaye am daf kii waaye yow yow yow yow ndax da ngay jooy yow femme am yadi la laa bahin lu war ngay jooy parce que daa am sa gëléem gu réer ah. wayam nawha min an-nawmi suhuuru ba pare gëléemam gu réer boobu moo tax mu am insomnie am were cekk moom daw soosee ba nekk suuf sedd ñépp di dallu mu yuuxu ndax jëleen bu réer ah waay waay faam fala tabki ala bakrin waay waay faam bul nekk nag di jooy ak gëléem ak gëléem bu tax nga were cekk ñekk say nelaw di jooy ci guddi gi déedéet walakin waaye li am ba def ala badrin taqasaratil jododo ah, waaw waaw boo amee kenn koo war a jooy mooy weer wu mat wa waxul dëgg fan la nekk ban waaw wax ci moom <laughs> ah waaw mooy doom ji daa am fu ko tolloon di zama voilà zama daa am fu ko tolloon moom al al al al mu ne ko booy jooy jooyal ci weer wu mat sëkk woo di waaw nga xamante nii fa mu toll ci ak ak ak cër gu réy mu am ñu bari mënuñu koo jote jàmbaar yi yëgal nag ma wax la kook mooy kan ala badri sarati bani husays wa maxzumin wa rafi abil walidi kooke oh, jooyal ki nga xam ne ala badri xam ne mooy weeru ah weeru di weeru sang yi moom sang yëpp buñ leen boolee mooy seen weer waleen di niital ñoom ñu nekk biddiw ci waa banu Husays ci waa Quraysh ñooñ ak banu Maxzum beneen néeg la ay néeg lañ ci waa Quraysh waaw ma ibn al-As ci waa banu Husays ñi lañ bo Maxzum mooy jox Abu Jahl wara ci Abil yi waaw ñii ñëpp mooy seen sang mooy seen weer booy jooy jooyal ci kii waay femme ah soxna si moo gën ngay jooy ci gëléem goo réer la tax laa bañ a nelaw wet cekk loola ci guddi gi wa ba ci in waaye boo jooy jooyal ma wax la ñooñu nag di la limal seen tur sang yooyu nga xam ne du kenn du kenn de kenn moo ca gën a màgg ci ñoom waaye du kenn won nag wa bakki jooyal in bakkiiti boo ñëwee daal bay jooy nag bu yàq say rongoñ ci ay waaye jooyal ala aqilin jooyal sama doom bi nga xam ne mooy aqil waay ibnul aswad waxat kii te jooy alxaarisan waay jooy alxaaris di sama sët bi waaw muy xaaris ibn aswad di man ni aswad sama doom di Zama am doom di xaaris dem ñu rey ko jara jooy ak bàyyi xam di Aqil waaye nag oh asadil us asadal usuli xaaris moomu nga xam ne comme sama doom di di Zama rek ni mel man jege woon na kay day kay day jàmbaar ju rëy jàngoon waaye nag wa bakkihim ñooñu nag nga war a jooy faam jooy leen wala tasami jami'an te nag bul bul bul tokki ba foofu mooy wala tasami waaye lor way wi moo tax mu def wala tasami moo wax ko noonu mooy wala tasami te bul tokki ci jooy ngir yuuxoo kay yaxaw ngir ñi nga xam ne ñoom laa la tuddal bi asir ak sama sët bii daal Haaris ibn al eh, Zama ibn al Asad waaye haa seen ponkal ñoom ñëpp nag moom door a gën a jooy wa ma li abi hakimata min nadidi mu ne nag ñii ma la tuddal di aqil ak sama sët bi di xaari loo leen jooy jooy yëgal na nag abi hakima mooy kat mooy zama mi juro abdallah mi ñu andil hadith bi dafa amoon beneen doom bu tudd al xaaris bi mu tudd léegi moom al aswad mu ne ko nag yëgal na nag gis nga abu hakima moom amul denn moom moom mooy sangu ñëpp il sang dee sang badrul buduuni shamsu subuusi bahrul buhuuri lu la neex waxal moom mooy moom loo am moom moom amul lenn moom ñu ma la tuddal ni ñuy man gi sama doom yi sama sët bi xam ne boo koo ko baayam nag mooy ponkal laa po mooy ponkali ponkali mooy Abu Hakima mooy Zama ibn Aswad bi sama doom man mi nga xam ne ñàkk naa sama reskeroog Badar Allah mu ne nag ala ay waay alaa yëgoo ma yëgal leen alaa yëgu ngeen ma yëgal leen alaa nee naa xat dëgg dëgg sama sama sama làmmeñ man aswad ni poto fii ci kaaba gi laa wax ñépp nañ ko dégg kat saada ba'dahum rijaalun am na ñoo xam ne nekk nañ ginnaaw bi ñii faatoo Badar ñu nekk ñoo xam ne ñooy ñooy ay sang léegi Quraysh nekk ñi nga xam ne léegi Quraysh ñoo fiy aat ah, ñoo fiy sang yi waaye lu leen ko may walaw laa yawmu badrin wallahi lam yasudu tey mu dul woon bésab badar kon ñoom ñii ngeen ñu nekk fii di sang yi mooy yow Abu Sufyaan bi <laughs> waaw du nekk sang mukk fii ci Makka waaye nag ah badar de daa jeexal suñu sang yi waaw Abu Hakiima mi sama sangu sang yi faatu na sama beneen doom di sangu moom la ne badrun waaw asadul usuul yi gaynde gaynde yi moom tamit sama beneen doom bi aqil faatu na waaye sama sët bu Haaris ñooñu bu ñu desoon bi dund ñii ngeen gis ñuy traîner fii Quraysh tay di nekk sang yi doonuñu ko woon doon buru doon Badr ak ñeneen ña nga xam ne ñoo fa faatu ci ñoom Abu Jahl nag façon yooyu ñoom Uqba ibn Abi Mu'ayt ak ñu kaccor yu mag yooyu ñoom Utba ibn Rabi'a Shayba ibn Rabi'a al-Walid ibn Utba ibn Rabi'a ak ña nga xam ne ñoo mel ni ñoom Abul Bakhtari ibn Hisham ak gaa yooyu yëpp limal limal limal demal di limal limal yi ñoom ñi nga xamante ne ñooy an-Nadr ibn al-Harith yi ñoo ñëpp faatu léegi nag faat ne bu dul woon Badar ñi ngeen fii gis ñuy traîner di nekk sang duñ ko nekk ne bu fi Abu Hakim ne woon sama doom ji di Zam'a ñi ñëpp lam yasudu kononte kon duñu nekk sang kon kii <laughs> mooy bàyyi Zam'a waaw kii bokkul dara Zam'a bale muy Zam'a ibn Qays di bàyyi yaay Sawda bint Zam'a waaw moo tax loolu nga ne saa yow saa yow daa mel na ngaa passionné ci affaire yi ah. Ah, <laughs> mais non alhamdulilah peut-être mais bon <laughs> saa yi ah bëggoon a siirawaat man non siiraw <laughs> siiraw parce que saraa la rek dañuy leer voilà ñun duggaguñ sax ci affaire bi ñu ngi ci rek ah Abdallah ibn Zama waaw parce que euh, loolu waaw bon peut-être tamit euh, muy loolu waaye daal mu ngi noonu tey may waaye daal. Ah, anna Abdallah ibn Zama kon xam nañ mooy ban Zama ibn al-Aswad ibn al-Muttalib ibn Asad ibn Abd al moom la ibn al-Awwam ah. bi wax ci biir hadith bi nañ ko waxaale benn yoon comme ça ñëw duñ ci duggaat insha mooy ci biir bi Imaamu Nawawi lii mu indi nii defu ci gis nga bi ñuy jàng moom ni ñu ko soloowee riwaayé yi xam nga gis nañ bim naan. Eh, in ba'atha laha rajulun azizun aarimun mani'un fi ratihi mislu abi zam'a imaamu Nawawi hadis bi mu indi ci Riyadou Salihine en tout cas version bi ma ci am loolu indiwu ko ci waaw waaw dana rek aarimun mani'un fi ratihi thumma dhakara nisaa sauf que ci hadis bi ci sax dana ku mel ni bàyyi zam'a bàyyi zam'a moom nag boroom xam-xam yi rahmatullah lañ naan mooy kan. li gën a dëgër lañ lay wax pour pour ñu bañ a gën a yàgg fay naan ma da ngaa daa mel ni da ngaa bëgg a siirawaat ma ne la noonu euh, kii <laughs> parce boo gisee hadith riwaay imaamul Buxaari bi nee na la imaamul Buxaari jàngoon nañ ko wa qaala Abu Muawiya muy Muhammad ibn Xaazim at-Tamimi al-Kufi rahmatullah alayhi qaala haddathana Hisham muy ibn Urwa an abi mu jële ko ci Urwa ibn Zubayr an Abdullah ibn Zam'a mu jële ko ci Abdullah ibn Zam'a qaala mu ne qaala an-nabi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na mislu abi Zam'a ammi ammi Zubayr ibn al-Awwam mooy gis nga waa ji soroon gëléem gi gëléemu Seydina Saalih dinañ la wax foofu yi dinañ ko taxaw kook nan la tuddoon ak nan la ko defe insha allahu taala mais loolu ci jotaay bi ñëw insha allahu taala mu ne kooku ku yées kooku ta bon te nekk koo xam ne ku ñu aar la ci ay ñoñam nekk fa sang day neroog baayu Zam'a lay nirool ka mislu abi Zam'a am Zubayr di bàyyi taxu az-Zubayr ibn al-Awwam mi nga xam ne moom doom ji mooy Urwa moo ko nettali doom ji di Hisham mu nettali ko ainsi de suite léegi nag Abdallah ibn Zam'a bay nettali ko mooy ñoom ay mbokk lañ moom laa doon wax ne ay ñoom ay mbokk lañ loolu léegi nag loolu xam nga fan lañ bokkee mooy yeneen turay saasaam xam nga al wax nañ la sànq. muy Abdallah ibn Zama ibn al Aswad la ibn al Muttalib ibn Asad ibn Abd al Uzza léegi nag kanta ki nga xam ne mooy Seyna Zubayr déglul Seyna Zubayr ibn al Awwam déglu le déglu le bu la raw la wax ne bu la rawee problème dina am muy az-Zubayr ibn al-Awwam ibn Khuwaylid ibn Asad gis nga Asad boobu Khuwaylid ibn Asad Asad boobu mooy même Asad bi nga xam ne moo nekk ci maamu kan Zamani mooy Abdallah ibn Zama ibn al-Aswad ibn Abdul Muttalib ibn Asad ibn Abdul Uzza Asad ibn Abdul Uzza maam la ci Seydina Zubayr maamu Abdallah ibn Zama bii la tamit moo tax Yonent bi saa saam daf ko wàcce place maam waaw kii boog bàyyi tax moo tax mu ne am Zubayr ibn al-Awwam waaw mooy majaaz la mais moom al-Aswad ibn al-Muttalib ibn Asad te bàyyi sa Zubayr az-Zubayr ibn Awwam ibn Khuwaylid ibn Asad voilà gis nga Awwam ibn Khuwaylid ibn Asad alors que ki nga xamante ne nii mooy al aswad biñ la doon wax bu kàccoora bi al aswad ibn al muttalib ibn asad asad boo bële ah mooy maamu ñaar ñi ñëpp moo tax yonent baay saa saa wàccee ko ne kooku mooy comme moom bële yéeféer la woon bu bon ay jikko ñaaw ay jikko ba pare nekk koo xam ne nag kilifa la woon ci waa Quraysh gisoo li muy wax doomam yi bu dee doomam yee mel noonu moom lan ngay xalaat moom mi nga xam ne moo leen jur li mu wax Abu Hakima di Zama ak doom ji di Haris ibn Zama ak beneen doom ji di Aqil ibn euh, al Aswad ibn al Muttalib ibn Asad Ah, mu ngi noonu kon ci kaw noonu insha allahu taala kon ñu yegg ba jotaay bii di ñëw insha allahu taala ñu dugg nag ci hadith bi ginnaaw bi ñu réglé kon Abdallah ibn Zamami eh, eh, foog naa tay sax lañ ginoon a yàgg ci siira bi ñu koy gis waaye alhamdulillah kon nag ñu am noonu ba jotaay bii di ñëw ñu dugg ci biir biir biir hadith bi insha allahu taala wallahu taala alam wa sallallahu wa wa